muy euh, li nga xam ne mooy àttey nodd ginnaaw bi ñu gisee yoonalug nodd euh, te Abdullah ibn Zayd ibn Abdi Rabbi daldi ko woon gént radiyallahu taala anhu ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko wax ko Bilaal jógalug moom nga wax ko bi muy nodd seydina omar ibn al-Khattab anhu daal koy dégg daw si ñëw ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam maa ngi wàcc ki la yónni ci dëgg ke ne lu mel nii laa gént manit yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne falillaahi alhamd idan mu ne kon buur yàlla lañuy delloo cant yépp ah, loolu lañ mujj woon gis kon ci xew-xew yi nga xam ne ñoo xew ci premier année bi bu gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye ci at mu njëkk moomu ci gàddaay gi ba léegi ci la borom bi subhaanahu wa ta'ala daal di yokke julli eh, loolu gisoon nañu masala boobu muy masala julli biñ koy joor a farataal ñaar ñaar la woon comme ni ko as-sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha daldi woon waxee ci xadiis boobu nga xam ne mu ngi ci saxiixayni moom imaam euh, al-Buxaari ak imaam Muslim ibn al-Hajjaaj raxmatullah alayhima solo jële ci yaa Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mu ne furidat as-salaatu awwala ma furidat rak'atayn fa uqirrat salaatu safari wa ziida fi salaati alxadar asayidatu aisha radiyallahu anha mu ne dañoo farataal julli lu njëkk li ko farataal ñaari ràkka la woon mooy al isra wal mi'raj e, ci voyage nocturne bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi suñu boroom farataalee juróomi julli yooyu e, yaay aisha radiyallahu anha bu wax ci xadiis boobu ne dañoo farataal julli ba ko borom bi farataal muy ñaar ñaar muy julli fi nga xam ne euh, mooy julli euh, boo newee ci dëkk bi mu ne nga nekk ci dëkk bi yépp deux la woon mooy nga tukkee lépp furidatu salaa awwala ma furidat rak'atayn ñaari mooy tisbaar la bëgg a ñaar tàkkusaan ñaar timis ñett gée ñaar fajar ñaar mu ne ginnaaw gi ñu yokk ñu yokk ci lan ci ñaar yooyu ñu daldi ci yokk wa zida fi salaatil xamar léegi ñetti julli yi nga xam ne ñooy tisbaar tàkkusaan gée ñu yokku ci yeneen ñaar léegi ñu devenir ñeent waaye fa uqirat salaatu safar kantaan jullit ki nga xam ne mooy tukki moom ñu bàyyi ko ci ñaareel ne woon loolu ñëwoon nañ ci lu gën yaatu gisoon nañu ko gisoon wuute bi nga xam ne moo am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci moom xadiis bi nu mu demee euh, nii te imaam muslim radiyallahu anhu rahmatullah alayhi daal di solo ci imaam ibn abbasin radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne moom dañoo farataal julli dañ koy farataal ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñeent la woon loolu la abdullah ibn abbas wax te gisoon nañu waxu imaam alxasan ibn yasaar al basri radiyallahu rahmatullah alayhi di taabi'i bu mag boobu moom it dane woon julli dañ koy farataal ñeenti ràkk la woon ah, nga gis ne dafa wuteeg lii nii ci biti loolu nag waxoon nañu ko naka li nga xam ne moom la waa jumhur wax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ne mbir mi ñi ñeent la woon ak seen argument yi doon joxe yooyu waxoon nañ ko tontu ko ca jamono jiñ doon wax ci julli ca sabihatul isra ca suba isra walillahi alhamdu wal minna moo tax duñ ci ñëwaat di répéter loo xam ne gisoon nañ ko mooy ne ku ko soxlawaat da ngay delluwaat foofu ci li nga xam ne ba ñuy wax ci affaire julleeg yooyu noonu ca ba ñu ko farataalee ca Isra wal Mi'raj fichier yooyu boo fa demee di nga fa fekk loolu ak li ci imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi daal di woon conclure ci al loolu gisoon nañ ko loolu nag yokku boobu as-sayyidatu Aisha radiyallahu anha wax foofu moom la imaam ibn Jarir ne ci année bu njëkk bi la xew moo tax moom imaam ibn jarir at-tabari rahmatullah alayhi mu wax ci taarixam bi di taarixu tabari rahmatullah alayhi mu ne wa fi hadhihi sanati ziida fi salati al-hadar fi ma qiil rak'atan wa kanat salatu al-hadar was-safar rak'atayn wa daalika ba'da maqdami nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam al-madiinata bi shahr fi rabi'il aaxir li mudyi ithnatay ashrata layla minhu wa qaala wa za'ama al-Waaqidiyyu annahu laa xilaafa bayna ahli al-Hijaaz fiihi. moom Ibn Jariir at-Tabari rahmatullahi alayhi mu ne. waxoon nañ ay mbiram bii passé de mi ñuy gis waxu imam ahmad imam ishaq ibn rahawayhi imam daawud az-zahiri ak imam ibn jarir bi imam ibn jarir mooy shaykhul mufassirin mooy sëriñu boroom mu tafsir naka noonu taarix noonu la ci mel histoire euh, ndeysaan dafa génnoon këram nag doon dem ngir gisi imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi waaye ba mu demee fekk Seydina imaam Ahmad ibn Hanbal daal bu génn àddina euh, moom foofule ca Baghdad di euh, Baghdad moom kon imaam Ibn Jarir mu ne wa fi hadhihi ci at mii di at mu njëkk mi mu ne ziida ci lañu yokke salaatal xadari fii salaatil xadari ci lañu yokke julli mooy ku ku teew ku nekk ci dëkk bi tukkiwul deful dara fii maa qiila mu ne ci li ñu wax rak'ataani yokk ci ñaata rak'a ñaar mu ne wa kaana te nekkoon na salaatul xadari julli teew julli normal bi boo tukkiwul wa safari ak sax boo tukkee nga tukkee nga ñàkk ju tukki rak'atay ni ñaar la ñaar la wax nañ léegi tax ñuy wax mooy tisbaar tàkkusaan ak géey yooyoo tax ñuy wax mu ne yooyu yépp nga tukkee nga ñàkkoon a tukki ñoo ci yemoon ñaar lañ woon mais ci année bii lañ ko yokk ban précisément ci ban weer mu ne bi yonent bi alayhi salaatu wasallam dégmale ak si madinatul munawwara bi shahri ci weer rek te gisoon nañ ne boroom xam-xam yi lépp ci ñoom dañ ne rabiul awwal la fa ñëw la agsi moo tax mu ne fii rabiul aaxir kon ci weer bi ci topp di rabiul aaxar mooy weer bi topp ci gàmm weeru gàmm mu ne euh, ci lañu ko farataal li mu di isnatay asharata layla douze douze du mois rabiul aaxar ci lañ yokk loolu loolu la imaam ci julli ñaar loolu la imaam ibn jarir radiyallahu rahmatullah alayhi daal wax euh, wallahu taala alam mu ne woon mu teg ci ne waqaa wa zaama al mu ne imaam al-Waaqidi moom dafa dogu ne amul wuute ci waa ahlul Hijaaz di waa Makka Medina ak yooyu ñoom amuñ wuute ne ci année bi première année bi ci jamono jii ci lañu yokke ñaari rakka ci li nga xam ne mooy euh, julli euh, tisbaar tàkkusaan ak gée léegi ba léegi ci xew-xew yooyu euh, boo fàttale ko bi ñuy gis Salamat ibn Waqshin bi ñuy gis Seydina Salama ibn Salama ibn Waqsh radiyallahu anhu mu ngi doon wax ne dafa am benn juif boo xam ne da leen doon wax laata yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi feeñ di leen wax affaire u àllaxiraak balance yooyu bañ na ko fekk mu ngi koy wax ñan ñoo xam ne ahlu awsaanin lañ ay boroomi xërëm lañu di ko kuffaaru Medina yi nga xam ne jamono yooyu lislaam ñëwul di waa ci minal Aws wal Xasraj nee na bi mu waxee loolu nee na yàggul suba ga rek lañ dégg ne yónni nañu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu daal di koy gëm moom mu weddi ko ñu wax ko ne ko way xaka toskare ñel la la yow yaa ñu doon wax li ñu doon wax démb yépp ba wax ñu signes yi ne fii lay jóge côté joxoñ côté Makka ak Yaman mu feeñ nga ne doo ko toog mu ne du moom léegi ñun mooy waa juif yi ñun gis nañu gis nañu pacte bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam teg mais lan moo ne woon seen réaction ñoom ndax bul fàtte ne gis nañ ne euh, Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam euh, dafa amoon dafa composé woon ci arab yi min al aws wal xazraj wa mawalihim di waa aws ak waa xazraj di ñaari tribu yu ngand yu waa ansaar yi ak ñi nga xam ne ñooy seeni alliés ak ñi nga xam ne ñoo leen seet ci ñoom lañ bokk seeni jaam yu ñu libéré ak yooyu ñooñu ñoo fa dëkkoon mais ak yahuud yi composé woon ci banu Qaynuqa Qurayza ak banu Nadir léegi ñoom lan moo nekkoon seen réaction bi yonent bi alayhi ak see foofu ndax dañoo gis rek euh, euh, ñu ne saxiifa bi ñu bind loon mais ñoom réellement dëgg-dëgg lan lañ doon doxale ñoom loolu noonu Euh, moom la ñu imaam ibn isxaaq di nettal imaam ibn isxaaq daal dina koy solo naka noonu imaam al bayhaqi ak imaam abu nu'aym ñoom ñépp nag euh, ñu ngi ko jële ci sayyidatina di ummul mu'minin safiyatu bintu huyay de sayyidatuna Safiya ndax imaam Ibn Ishaq ni mu commencé buntu boobu laatu muy indi lool dane pour wax la lan la juif yi nga xam ne ñoo doon xaar yonent mujjug jamono génn ci ñoom te xamoon nañ ne ci dëkku araab yi lay nekk taxoon ñu jóge woon seen dëkk ya fële ca Jérusalem am ñu ñëw foofu ngir buy génn mu nekk ci ñoom ñu nekk fa ak araab yoo yële waa ñoom lan moo doon seen réaction biñ gisee ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam agsi na medinatul munawwara ala saakine afdalu salaatu wasalaam ci at mu njëkk imaam ibn Isxaaq ne mu ne wa nasabat inda dhalika axbaaru yahuuda li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al adaawata baghyan wa hasadan wa daghna lima xassa allahu ta'ala bihi al araba min axdihim rasulahu minhum mu ne moom imaam ibn isxaaq ah ci siira bi radiyallahu rahmatullah alayhi mu ne wa nasabat inda zalika axbaaru yahuuda li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al adaawa mu ne nag juif yi biñ gisee ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam agsi na ak teeru bu mag biñ ko teeru loolu daal di leen xunnuloona léegi nag ñu daldi di samp raayaaw noonoo sampal ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam raayawu noonoo di drapeau noonoo ñu daal koy sampal mooy tax fii moom dinañ la xeex nu ñu mën a man mu ne bariyan waa lu tax ñu def loolu mais nag début wi début bi nii doonuñ koon def di euh, euh, euh, publiquement luñ doon nëbb la ndax ah waa dëkk bi ñu ëpp ci dëkk bi di ara arab yii ñu bari ci ñoom ñu ngi koy gëm daanaka néew kër benn kër biir Medinatul Munawwar ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam boo xam ne ñoom ñépp dugguñ ci lislaam wala ñu bari ci ñoom dugguñ ci lislaam moo tax affaire yi ñu doon dem ak prudence léegi euh, ñoom moo tax début bi dañ ko doon lëm waa lan moo tax loolu lépp ñoom kay nga xam ne ko kaanu yastaftihuna min alladhina kafaru li alxuraan ne ñoom avant yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw buñ masoon a jotee ak comme niñ ko waxoon ci jotaay bii weesu araab yi dañ leen doon tëkku naan leen am na yonent buy ñëw boo xam ne bu ñëwee mooy yonent bu mujj bi dinañ ànd ak moom daal leen rey qatla iramin wa aad comme ni nga xam ne noonu lañ rey euh, iram ak aad ano ah loolu waxuñu ko woon fii loolu te loolu suuratul yi lañ ko waxoon euh, jeudi mooy ñoom loolu lañ doon wax buñ masoon a joteeg arab yi ci ay ak waa sa ak Xasraj ba am problème comme que ñoo minoritaire dañ leen doon wax naan garaawul wallahi ñu ngi xaar yonent boo xam ne ak feeñam jot na jege na bu ñëwee dinañ ànd ak moom daal di leen duma duma yu metti comme ni nga xam ne noonu la suñu boroom alaka woon iram ak aat ca irama zaatil imaad allati lam yuxlaq mithluha fil bilaad léegi nag lay lan moo tax kon d'accord yu bi ñëwee loolu gisoon nañ ko li dinaa Salama waxoon ne gaa waa ji da koo bañ ndax coxor Seydina imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi mu ne ñoom dañu koo sampal raayaaw noonu ndax la bariyan ngir beew wa xasaran ak kiñaan wa daghnan ak kiñaan boo xam ne foo ko takk gu taratarata mooy alxiqdu shadiid ad-daghn wala ak daghnu waaye bii daghnan mooy ak kiñaan boo xam ne amul amul amul am na début kenn manu koo takk fa muy jeex mais nga ne mais lu tax lool mu ne lima li tax mooy xasallaahu buur yàlla jagle gi mu jagleel taala moom mu kawewe bihil araba daal di jagleel arab yi ndax lan la leen jagle min axdihim rasulahu minhum jële yonentam bu mujj bi bi gën ci ñépp jële ko ci ñoom loolu lañ leen meree lu tax nekkul juif loolu la imaam Ibn Isxaaq ubbi woon lool après nag mu ñëw ëndil ñu xadiisu yaay Safiya bint Huyay te moom dafa bokkoon yaay Safiya moom dafa nekk radiyallahu anha ci sëtu yonent Yàlla Haaruunu ala nabiyyina wa afdalu salaatu wassalaam eh? mu ne imaam Ibn Isxaaq xadiis bi nag dafa am inqitaa ndax imaam ibn Isxaaq dane mooy dafa am rupture dane moom imaam ibn Isxaaq wa haddathani Abdullah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm qaal huddithtu an Safiyya bint Huyayyin ibn Akhtab annaha qaalat imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi mu jële ko ci sëriñam bu siiw boobu di Abdullah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm radiyallahu ta'ala anil jamii mu ne moom sëriñam boobu mu ne imaam ibn Isxaaq ne moom de mooma nettali ne xudditu nettali nañ ma nga gis ne an Safiya nettali nañ ma jële ci Safiya radiyallahu anha di yaay Safiya bokkoon ci soxnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, ginnaaw Xaybar euh, léegi mooy fii xudditu kenn xamul kan moo ko nettali moom Abdullah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm xamuñu kan la mooy loolu moo tax mu am rupture te euh, ci moom ci yoonam la ko ñiñ la wax sànq Abu Nu'aym imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhima daar di jaar solo mu ne nettali nañ ma ci Safiya di doomi Huyay Huyay boobu di doomi Akhtab wa kaana abuha min uzab min zu'amaa'i yahuuda bil Madina moom dafa newoon ci ponkali muy Huyay ibn Akhtab dinañ ko gis Huyay ibn Akhtab un vrai grand moom moo nekkoon bàyyu euh, ki nga xamante ne mooy euh, Safiya moom nag ci waa Banu Nadir la bokkoon moom Huyay ibn Akhtab moom sayyidatu Safiya lan la nettali mu ne kuntu ahabbu waladi abi wala kuntu ahabba waladu abi ahabba waladu abi ilay kuntu ahabba waladi abi ilay wa ila ammi abi yaasir lam alqahumaa qattu ma'a waladin lahumaa illaa axadaanii duunahu qaalat falammaa qadima rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam almadiinata wa nazala qubaa'a fi bani amr ibn awf ghadaa alayhi abi huyay ibn ah-, akhtab wa ammi abu yaasir ibn akhtab mughallisayn ila aaxiri alxadiis suñu yaay safiya radiyallahu anha mu ne bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dégmalee madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam Ah, non dafa ne kuntu ahabba man dafa nekkoon avant loolu man sofiya maa nekkoon ki doomi sama baay yépp di Huyay ibn Akhtab man la ci ginoon a sopp man la ci ginoon a bëgg waaye non seulement mais ilaa am mii di sama baay tex di frère sama baay frère bi di euh, Abu Yaasir moom mu ngi tuddoon Abu Yaasir ibn Akhtabin di abu yaasir di doomi axtab comme xuyay ibn axtabin ay frère la mu ne man lañ gënoon a sopp la sama baay tex di sama frère papa sama baay man lañ gënoon a sopp ci seen ci seen doom yépp mu ne moom yaay Safiya radiyallahu anha mu ne masuma leen a dajeeg ñoom saa bu ma ñëwee ñu ñëw ci kër gi bu ma dawee di leen gàttandu ànd ak xale yu bari yi seen yeneen doom yi man la yëkkati bàyyi ñi ci des di ma xëccoo ñoom ñaar nee na nag bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëwee madinatul munawwara ala saakiniha salaatu wassalaam wa nazala Quba mu wàcc Quba fan ci Quba mu ne fii bani Amr ibn Awf ci waa bani Amr di doomi Awf gisoon nañu foofu la jëkkoon wàcc foofu ci Quba ba daloon ci kar kër ci wax ne Kulthum ibn al-Hidn radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa anna bi mu ne bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di door a agsi ghadaa alayhi abi sama baay daal di xëy di kan Huyay ibn Akhtab ak kan sama baay tex di frère am di Abu Yaasir ibn Akhtab di Abu Yaasir di doomi Akhtab léegi mooy dañu dem ngir lan vérifier ji vérifier ji ndax kañ doon dégg Quraysh dugg si na nag yonent bañ dégg arab yi di wax ñëw na Medina nag te ñëw na Quba duñu xaar sax muy agsi biir Medina mais nañ ko fekk Quba gam nekk xool ndax ñoom kaanu ahla kitab te suñu boroom waxoon na gis nga ñoom yaarifuunahu kama yaarifuuna abnaahum ñoo gën a xam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni nga xamante ne noonu lañ xame seen doom yi kàccoor rekk a leen jàpp ñu bañ a gëm te gisoon nañ xabruhum wa aalimuhum abdullah ibn li muy gis dafa tuub mooy kan wa moo nekkoon seen fóore di seen boroom xam-xam comme ñoom ni ñu ko seedeele woon seen bopp léegi nag comme que Huyay ibn Akhtab ak Abu Yasir ibn Akhtab kilifaay borin Bani Nadir muy benn ci tribu trois grandes tribus juives yi la waxoon léegi ñu xëy dem Quba fekk yonent bi lii mooy avant sax accord yeeg yooyu di am mooy bi muy door a moom yaay Safiya di doomi kenn ci ñoom di Huyay ibn Akhtab alayhi min allahi ma yastaxiqu mu ne mais bi ñuy dem dañoo xëy na ne la waaye gis nga bi ñuy ñibbisi bi ñuy dem mu ne mughallisay gis nga bi ñuy xëy di dem njël ñoom dañoo teel a génn Banu Nadir dox nga xam ne lëndëmu guddi gi gi ñu guddi gi mu ngi des fajar gi xarawul bu baax ci lañ deme ñoom ñaar waaw nee na yaa Safiya falam yarji'a hatta kaana ma'a ghurub ash-shams fa ne bi ñuy dellu si jant bi jant bi sonn mooy xoolal ba ñuy génn guddi gi jeexamul complètement mooy fajar jotagul ndax guddi gi des na mu xàll say wala muy heure bi nga xam ne ci la fajar gi di xare alxalas voilà comme ni mu ñëwee ci xadiisu sayyidatu Aïsha boobu que ni jigéen ñi dañ doon jullee yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga xam ne duñ leen xam ni shiddatil xalas ndax lëndëm gu gu tar ci fajar bi buñ jullee ba pare mu ne ñoom heure boobu lañ dem mais bi ñuy ñëw bi ñuy ñibbisi jant bi sono ñu door agsi qaalat yaay safiya nee na radiyallahu anha fa atayaa ñu daldi agsi kaallayni kaslaanayn saaqitayni yamshiyaani alhuwaynaa nee na ñu dellu si biñ dellu see après na ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi damm ñu ngi nekk ñoo xam ne boo leen gisee danga naan ñii dañoo feebar mais ni dañ leen sëf sëf buñ àttamul fees laa nay ni daal di nag paresseux tayel damm ndax seen moral a damm ndax ndax lañ doon jàpp naan yé yal na bu am yal na bu bu bu di moom way way yal na ba suñu téere yi description yi ñu jox yal na buñ ko trouver ci moom far ñu dem fekk ko fa moo tax ñu daal di damm saaqi tay ni mel ni ñu rot yam ni ñu ngay dox al huwayna mais ñu ngi dox dox boo xam ne mooy doxu nit ku tàyyeel dëgg al huwayna koo xam ne mel ni ku loof nit ku loof sonn feebar mi ñuy doxe muy dox sonn nga xam ne sax ay tànkam euh, di ko supporter ci dafa nekk ku mel noonu ni muy doxe noonu lañ doon doxe xaalat ah yaay Safiya nee na man bi ma leen gisee rek ma daal di daw boobu gone la woon fa hashashtu ilayhima kama kuntu asna nee ma daal di leen ut si kontaan daw si comme na ma doon def ngir ñu yëkkati ma nee waaye déception la déception était était grande mu ne fa wallahi maltafata ilayya wahidun minhuma maa ngi wàcc yàlla man safiya radiyallahu anhu amul kenn du ci sama du sama xuyay du frère yaasir ibna axtabin du kenn ci ñoom ñooma ñooma ñooma faale faale wuñ ma sax comme si yo comme si man existé wul tellement li ñu gis da leen a mu ne lan moo tax ñu mel noonu ba faale wuñu mu ne maama bihima min al gham ndax prix li nga xam ne moo leen moo nekk ci ñoom li leen damm muy vraiment lii lii lii c'est une c'est une triste nouvelle quoi waaw wuuwee lii moom lii moom moom looloo leen damm ba faalewuñu nee na yaay Safiya nee na radiyallahu anha nee na fa wa sami'tu anni aba yaasirin wa huwa yaqulu li abi huyay ibn aqtab huwa hu nee na nag bi ñu agsee mooy ne gis nga seen bi mooy ne gaa yi bañ gisee ne xam ne kii la dañoo affaire bi dalee na assommé de telle sorte yoon wi yëpp waxuñu dox tàyyeel agsi bi ñu agsee faalewuñ seen doom ji ginoon a sopp nee na bi ñu agsee nee na ma dégg man Safiya ma dégg sama baay am nii boog sama frère u baay bi Abu Yaasir di Abu Yaasir ibn Akhtab wa huwa yaqulu li Abi Huyay ibn Akhtab muy wax sama baay bi Huyay ibn Akhtab naan ko ahuwahu naan ko est-ce que est-ce que moom mii ki ñu gis moom la mooy yonent bi ñu doon wax bi ñu suñu téere yu doon wax nee na ji ne ko naam wallah ne ko waa ah, moom la de wallahi maa ngi wàcc ci yàlla moom la mu laajaat ko gën a ci mbir bi muy bàyyi te ne ko ata'rifuhu wa tuthbitu ne ko yow bala nga ne moom la wallah di ci waat ndax dama lay laaj ndax xam nga ko ndax yow seetantal nga ko comme que yow moom boroom xam-xam la woon mooy bu ñu nekkoon jiit yoo xam dañ fiy nekk noonu xamuñ dara ci seen mu ne ko atarifuhu est-ce xam nga ko bi naatihi wa sifati ci benn riwaaya ndax xam nga ko ndax ràññee nga ko ci description ak formam est yow ak meloom ni mu mel xam ne mooy moo kegsi yi li ñu wax suñu tooraa bi benn moom ñeena sama baay ne ko naam ah, moom la de wallahi maa ngi waataat ci yàlla moom la de ah, léegi nag bàyyi teex bi nee na mu ne mooy frère bi ne ko waa léegi famaa fii nafsika min léegi yow yow yow yow yow léegi lan mooy sa réaction ci moom comme que xam nga ne moom la léegi yow lan mooy sa réaction ak lan mooy est-ce que léegi da koy gëm walla nooy def mu ne ko li nekk ci sama xol daal tama dencal ko ko moom moom adawatuhu wallahi ma baqiit mu ne noonoog moom daal laa gis fekk maa ngi dund fekk man Huyay ibn Akhtab maa am ak nokki ci noonoog moom laa jëkk waaw akbar hada kufru ni'ma bi leen yàlla jox nga xam ne ñoom dañ cee waroon a profité njëkk koo wuyu ñoom ñoo ko njëkk a te loolu lii gën feddali lii nii imaam Muusa ibn Uqba rahmatullah yi dafa jële ci sëriñam imaam az-Zuhri rahmatullah alayhi riwaay bi ñu jógee riwaay imaam ibn Ishaq la bi imaam Muusa ibn Uqba ñoom ay contemporain lañu woon ñépp imaam az-Zuhri ci seen sëriñ yi gis nañ mu ne imaam az-Zuhri nee na rahmatullah alayhima mu ne inna Aba Yaasir ibn Akhtab xiina qadima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam almadina dahaba ilay fa samica minhu wa xaadasahu summa rajaca ila qawmihi fa qaala yaa qawm atiicuunii fa inna allah fa inna allaha tacaala qad jaa'akum billadii tantadiruunahu fattabicuuhu wala tuxaalifuuhu mu ne moom imaam az-Zuhri ibn Shihab az-Zuhri rahmatullah alayhi mu ne Abu Yaasir di beneen riwaaya mu ne Abu Yaasir di kan frère papaay sayyidatuna Safiya bint Huyay ibn Akhtab mu ne frère bi radiyallahu an Safiya mu ne Abu Yaasir di frère baayam bi nga xam ne ci la Yonent mi alayhi salaatu wa salaam dégmal Medina dafa dem dafa dem fa sami'a minhu mu dem toog fa déglu ndax yonent bi alayhi salaatu wasallam fu mu masa toog day jàngale moom bokkul woon ci ñi nga xam ne dañuy toog naan dañuy ray temps bi wala toog naan awma lu ma def fu mu toog mu ngi doon jàngale nit ñi tiim nit ñi ne fa mu ngi jàngale moom nag ñëw fa sami'a minhu gisoon nañu alxabru fóore bi abdullah ibn salaam nee na man bi ma gisee yonent bi alayhi salaatu wasallam li ma yëkk dégg ci moom mu ngi naan ayyuhan afshu salaam mooy xadiis bu siiw boobu naan yéen nit ñi afshu salaam wasilul arham wa at'imu at-ta'am wa sallu bil-layli wan-naasu niyaam tadxulul jannata bi salaam son nañ loolu xawoon nañu jëlalu sta mooy ne moom loolu la njëkk a dégg ci moom ndax fu mu nekk mu ngi doon jàngale moo tax Abu Yaasir di frère Huyay ibn Akhtab di mu ñëw dégg yonent mi alayhi salaatu salaam dégmal na Madina mu daal di fay dem déglu ko waaye wa hadathahu mu waxtaan ak summa rajaa ila qawmi mu dellu ci ay ñoñam fa qaala ne leen yaa qawmi e yéen samay ñoñ mooy yéen juif yi ati'uni topp leen ma yéen juif topp leen ma fa wallahi ndax maa ngi wàcc yàlla fa inna allaha ndax buur yàlla kat ta'ala mu kawe mi qad ja'akum billadhi tantadiruna waat naa ne dem naa càmbar ko déglu ko waxtaan ak moom maa ngi wàcc yàlla ne buur yàlla ënnil na leen ki nga xam ne moom ngeen doon xaaral fattabi'uhu kon topp leen ko yonent mu jub jamono ji ngeen doon xaar sallallahu alayhi wa buur yàlla ëndil na leen ko de fattabi'u waay waay ngal la waay topp leen ko wala tuxaalifu te bu leen wuyuteeg moom ah nee na fantalaqa axuhu wa huwa yawma idhin sayyidu yahuuda wa huma min bani Nadir mu ne moom bi mu waxee lool Huyay ibn di frère bi dem ngir vérifier boppam te moom moo ne woon sangukan waa banu nadir ñoom ñaar ñépp ci waa banu nadir lañ bokkoon mu toog ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa sami'a minhu thumma raja'a ila qawmihi wa kaana fihim mutaa'a bi mu déggee mu daldi dellu ñëw foofu nekk nag koo xam ne ku ñuy dégg moom nag ku ñuy déggal la ndax mooy seen sang waa banu nadir fa qaala bi ñëwee moom mu ne ataytu min indi rajulin wallahi la azaalu lahu aduwa mu ne ko mu ne ñëw wax waa ñoñam dem vérifier boppam léegi mu ñëw ne man de jógee naa maa ngi jóge ci benn góor goo xam ne yonent mi alayhi lay wax noonu la azaalu duma deñ lahu aduwan di nekk ab noonam comme li mu waxoon léegi ñaari riwaay yi noo di boole mooy Huyay Abu Yaasir moo njëkk a dem moom kese muy frère bi bi mu ñëwee wax ko waa ñoñam ne leen topp leen ko ndax kat buur yàlla maa ngi wàcc yàlla indil na leen ki nga xam ne moom ngeen di xaar doon xaar topp leen ko te bu leen wuteeg moom ah Huyay ibn Akhtab daal di dem mu ànd moom waaye bañ demee ñu gën a gis la gina li nga xam ne moo gina nag daldi leen gina tee ndàmb gina tee dugal leen ci détresse moo tax léegi frère bi ci riwaaye biñ gi njëkk a gis biñ agsee mu ko waa léegi yow loo gis ci sa bopp léegi comme si boo boolee ñaari riwaaye yi waxoon naa leen ko que moom la ngeen weddi woon ngeen ne nga dem waa léegi comme bu gis nga loo gis sa xol mu ne ko man daal adaawatuhu wallahi ma baqiit ak noonoo ak moom fekk waat naa ko ci yàlla fekk maa ngi des ci kaw suuf léegi bu ñëwee ba léegi ci riwaaya imaam Muusa ibn Uqba bi mu jële ci imaam az-Zuhri alayhima mu ne kon moom bi mu jógee fële te nekk koo xam ne jóge ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam te nekkoon kuñ doon kuñ doon topp ci ay ñoñam mu ne maa ngi leen di jógee man de jóge naa ci góor goo xam ne laa azaalu lahu aduwan duma de nekk am noonam ah fa qaala lahu axuhu abu yaasir ah baay ji nag di euh, frère am di abu yaasir nag ne ko ah yabna umm ati'ni fi hadha al amr wa'sini fi ma shi'ta ba'd la amhalan la amhaluk la umhiluk ne ko abu yaasir na ko yabna umm doomu nday mooy sama doomu yaay mooy ñoo bokk nday ak baay ñoo ko sama doomu yaay mooy sama frère rek pour ñeewanteeg moom amaana mu nangul ko lim bëgg yabna umm yéy yow sama doomu yaay comme la Seydina Haarun waxoon yabna umma ne ko yabna umm innal qawm in yabna umm innal qawma istad'afuni wakaadu yaqtuluunani yaqtuluunani fala falaat bi al a'da lam waxoon Seydina Muusa ibn ibn Imran alay ala nabiyina wa alayhima afdalu salaatu wassalaam ba mu ñëwee jàpp ci ba waa juif yi ñëwee mu dem ca rendez ba ñëw bàyyi fa Seydina Haarun fekk gaa yi nekk weddi di jaamu leneen mu ñëw téye ci bopp xëcc ko foog ne moom moo bàyyi noonu seetaan leen mu ne ko yow sama doom do doomu nay yab na um yow sama doom yaay ah ne ko bul téye sama lex bul téye sama karaw gaa yii wax naa ñoom de dama doon bañ nag bu ma continuer woon mu indi désordre bu rëy boo ñëwee nga jàpp ne man maa tàqali nag waa banu Israil waaye wax naa leen de wa laqad qaala lahum haarunu min qabl yaa qawm ah kii du seen borom Seydina Haarun waxoon na leen mooy wax ju mel noonu ngir ñeewantal ak ki ngay wax mu ne ko moom Abu Yaasir ne frère bii nga xam ne moom ñëwee na wax ne moom ak noonoom fekk la du dul jeex la amal lay amal yonent bi alayhi salaatu wasallam bi mu jóge mu ne ko yow sama sama doomu ndey atiami fi hada al amr maa ngi lay ñaan dama lay ñaan rek cette fois yi moom topp ci lii topp ñu tuub ñu ñu ñu gëm ko quoi topp ma rek nañ ko gëm léegi boo ma toppee ci ñu gëm ko moom alayhi salaatu wasalaam wa'sini fii maa shi ginnaaw gi lu ma la man di waxati bu ma bu ma gëm bu ma bu bu ma topp man moom man gis nga Abu Yaasir lenn rek laa soxla mooy tey nangul ma lii rek dama la ko ñaan de di la dagaan yow sama frère. Huyay topp ma ci lii ginnaaw lii nag ba ni may génne àddina lu ma la waxati lu ma la nee fii jaaral fa des mooy mooy ma waaye est lan la ko frère am toon fa qaala wallahi laa utuna na ko waaye ma toppal nële wallahi maa ngi wax ci yàlla laa utuna dara laa la topp ndax ma lay topp waaye imaam az-Zuhri mu ne fastahwadha alayhi ash-shaytaan wa tabi'ahu qawmuhu ala ra'yihi seytaane daal di koy noot moom xol bi xel mi lépp noot ko ci entreprise boobu bu démoniaque boobu mu nekk ci noonu moom Huyay ibn Akhtab mi ne woon sangu waa Banu Nadir ah ay ñoñam tamit daal di ko ciy topp ci ñàkk gëm yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye est-ce que bii nii moom la ñépp amoon juif du ñépp lii lañ amoon gisoon nañu Abdullah ibn Salam moom dafa ñëw dégg affaire bi daal tuub ci saasi waaye am na ñeneen ñu mel noonu comme ni nga xam ne noonu la imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi di solo jële ci Seydina Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne moom Abdullah ibn Abbas anna habran min ahbaari yahuuda daxala ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa waaqafa fa waaqafahu yaqra'u suurata yuusuf fa qaala yaa muhammad man allamakahaa qaala allahu azza wa jalla allamaniihaa fa ajiba alxabru limaa sami'a minhu ilaa aaxiri alxadiis imaam albayhaqi rahmatullahi alayhi mu jële ci imaam abdullah ibn abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne dafa am benn fóori ci fóori juif yi dafa dugg ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam benn bés pour wan la juif yi ñoom ñëpp yemoon dañu nekk deux ñii mujj tuub ñii moom te ñooñu ëppoon daldi nuur ci seenu kéefër ak seenu noonoo baryan di teg ko nag ci génn topp ak dépasser les bornes ak beew wa hasadan ak mu ne daa am benn ci fóoree juif yi ku dugg ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu ñëwee fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam yaqra'u suurata yuusuf mu doon jàng suuratu yuusuf alayhi salaatu wassalaam yonent bi salaatu wassalaam foo ko mas fekk mu ngi jàng alxuraan jàngale jàng alxuraan gisoon nañu Euh, Suraaqa ibn Maalik ibn Junshum radiyallahu ta'ala anhu bi ma leen doon topp ci gàddaay gi mook Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu nee ñëw naa ba jege leen ba dégg ma dégg Yonent bi salaam di jàng alquran wa huwa yaqra'ul quran Allahu akbar gisoon nañu tamit Utba ibn Rabi'a ba mu ñëwee wax li muy wax Yonent bi alayhi salaam lan la def qara'a suuratu Fussilat suurata Fussilat dafa tari tari ko suuratu Fussilat keroog bi muy génn këram di gàddaay si gaa yi kuffaaru Quraysh ni taxaw ci bunt bi lan la doon def yaasiina yaasiina yaqra yaqra loolu la doon jàng yaasiin loolu la doon jàng mu yaasiin Allahu akbar ndax lan moom tout le temps foo ko fekk rek yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi doon jàng alxuraan muy jàng yaasiin doon ko sotti ci boppu gaa yi nga xamante ne nii euh, ñooy kàccoor yu mag yi di waa Quraysh Abu Jahl à leur nga xam ne ñoo newoon ci bunt ba newoon dañ koy euh, dogaale ba dinañ ko faat ba lam fi génn juif bi di fóore bii ci fóore juif yi dafa ñëw fekk ko muy jàng suuratu Yuusuf ala nabiyyina wa alayhi salaatu wassalaam mu déglu ko ne ko mais yaa Muhammad mu bàyyi ba pare mu ne ko yaa Muhammad yow Muhammad sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasallam man allamakaha kan moo la jàngal lii nii ngay wax saar bii ngay tari nii lii nii ngay tari kan moo la ko jàngal yonent bi alayhi salaatu wasallam ne ko Allahu azza wa jalla allamaniha xoola Allahu akbar mu waaw mu jiital mu jiital Allahu azza wa jalla waxul allamaniha Allahu azza wa jalla wala allamaniha Allah dane allahu azza wa jalla buur yàlla mi nga xam ne azza màgg na wa jalla te tedd na azza tedd na wa jalla te màgg na allamaniha moo ma moo ma ko xamal moo ma ko jàngal fa ajiba alxabru lima sami'a minha waaye di nag comme que boroom xam-xam la ah mu yéemu nag ci lim dégg quoi ah léegi mu mu jóg fa rajaa ila al mu dem ci juif yi fa qaala mu ne leen inna muhammadan la yaqra'u al qur'an mu ne leen e sama mbokk yi wat naa ne gis nga dem naa ci muhammad laa jóg alayhi moom day jàng alxuraan kama unzila fi tawraat alxuraanam bi muy wax di ko jàng ni mu koy jàngi c'est kéem comme ni ñu wàcc tawraat liñ fa wàcc lu mel noonu lay jàng laa bu fekk muy jàng bi mu waxee lool lii dalay wan ni ci début yi la muy jamono yi ñu ne mu ne fantalaqa jamaatun minhum hatta daxalu alayhi fa arifuhu bis sifa bi mu mbooloo fóorin yi nekkaloon mu wax leen loolu gaa yi ñoom newuñu fi mooy tungu ni du taxaw ñuy nataal au lieu ñu neef yi di kii ñun mën nañu vérifier suñu bopp nañ dem vérifier ji lii suñu mbokk mi wax fantalaqa jamaatun minhum am benn mbooloo ci ñamu fekkoon foofu daal di jóg dem dugg ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal bi ñu ko gisee ñu xam sifa mooy bindam ñoom yàlla da leen ko xamoon de telle sorte comme si photom lañ yoroon yàlla da leen ko leeral moo tax mu ne alxuraan ne ñoom yonent bi leen dina xam alayhi salaatu wassalaam que seen doom yi ñu jural seen bopp moo tax loolu ñuy jëlee am na lu ñuy nettali ci euh, Seydina Abdullah ibn Salam mu ne man dinaa dëggal di reconnaître bin yonent bi alayhi salaatu loo xam ne man ci prophétie nekk ak prophète loo xam ne man du ma ko reconnaître doom di jur ne maa ko jur ni ma amee certitude këne yonent bi alayhi salaatu salaam yàllaa ko yónni aw ma certitude boobu këne sama doom yi man maa leen jur man Abdullah ibn Salam ko ah saay mu ne ko sëñ li nga wax rëy na de mu ne waaye loolu lu ci ndax lan ndax gis nga nubuwa yonent bi alayhi salaatu wa salaam buur yàllaa ñu ko wax suñu téere yi mu leer leera leera leera leer ba mi mooy bu ñu koy gis di xam ne moom la gisoon nañ ba mu nee tout tànk lan moo tax Jérusalem ba muy dem foofu euh, prêtre ba ko gisoon ne bàyyi ne ne euh, Abu Talib dëppale kii ndax kii bu ko juif yi gisee dinañ ko rey lan moo tax pourtant xool rek lañ def ndax noonu lañ ko xamoon ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum dañoo xam yonent mi alayhi salaam comme ni ñu xamee seen doom mu ne man Abdullah ibn Salam damay seedeel yonent bi alayhi salaatu salaam ci prophétie véracité loo xam ne manuma koo seede ci sama doom yi ne maa leen jur voilà ndax lan mu ne ndax lii yàllaa ñu ko wax prophétie bi alors que sa doomu lu jur moom yaa jur kii euh, yoo ko jur loolu ci njott bu yaa bu kawe rek la tegu mu ne loolu la kon mbooloo mi am ci mbooloo mi ñu jóge foofu daal di dem ci yonente mi alei satu salaam biñ ko gisee fa arafuhu bis sifa ñu daal di koy xàmmee ci meloo waaye nag ñu gën a vérifier wa nadaru ila xaatamin nubuwa ñu daal di xool cachet de la prophétie bi newoon ci mbagg yi comme niñ ko gisee woon bayna katifayhi diggante ñaari mbagg yi fa ja'alu yastami'una ila qira'atihi li surati yusuf ñoom ñu ñëw ñu toog di déglu yonent bi alayhi salaatu salaam di jàng suuratu Yuusuf fa ta'ajjaboo min ñu yéemu ci mbir mi fa aslamu ñu daal di tuub inda daalika fa booba ca saa si ñu daal tuub kon gis nañu réaction juif mooy réaction la ñoo xam ne ñenn ñi tuub nañu ñeneen ñi parmi Abdullah ibn Salam ñeneen ñi ñoom xamiqu euh, dañoo nuur daldi euh, sànni seen bopp ci ak kiñaan akuk weddi yonent bi alayhi salaatu wasalaam boo xam ne amul àpp euh, loolu kon moo doon côté juif yi am loo xam ne dama ko naroon a fàtte mooy gisoon nañu gàddaay gi que yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi muy dem moom doom nga dem mook Seydina Abu Bakar mais ana seeni doom Sayyidatu ñoom Zeynab Ruqayyatu Ummu Kalthum ñooñu ak Ummu Ayman mi nga xam ne moom moom moom la ko fi yaayam bàyyiloon moo ko toppatoo bi yaayam génnee àddina fële ca Abwa ak Zuham awi Zuhami bokk mais foofu mais ñooñu anañu ak waa kër Seydina Abu Bakar moom jonoon nañu gis ku mel Sayyidati Asma bi mu agsee ci saxiix bi xadiis nekk saxiix imaamul Buxaari ni mu jure Seydina Abdullah ibn Az-Zubayr waa léegi ñeneen ñoom mu ñu gàddaay ñooñu euh, comme ni Ibn Jarir soloo ak ñeneen ñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la agsi Madinatul Munawwar ala saakinihi afdalu salaatu wassalaam ba dal ba dal mooy ba am fu mu dëkk yëpp dafa yónni ba agsi sax Quba am na ñenn yi dañ ne Quba bi fa yeeyee ci la bi fa ñëwee ba nekk kër Kulsum ibnul Hidm radiyallahu anhu ci la yónnee Zayd ibn Haarisa ak Abu Rafi' nekkoon mawlaawam moom moo ko goreer goreeloon moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam te moom al Abbaas ibn Muttalib moo mayoon di Abu Rafi' moom ak Zayd na Haarisa daal di leen yónni jox leen xaalis jox leen loo xam ne moom la ñuy jënd ay jëléem boole leen ak Abdallah ibn al-Urayqit mi nga xam ne moo ne woon seen guide bi comme que moo xam yoon wi léegi ñu ànd ak moom ngir ñu dem jëlali ko ñan jëlali ko waa këram di ñiñ la tuddal sànq waaye ak Sayyidna Abu Bakr radiyallahu anhu ñu ne dafa bind abdullah ibn uray xit boobu da ko bind benn këyit ngir bu demee mu wax abdallah doomam ja nga xam ne moo doon fanaan ak ñoom ñaar ci moom yonent bi alayhi salaatu wasallam ak bàyyam seydna abu bakr ca gorot ba di abdallah ibn abi bakr ngir bu demee moom mu waajal daal di koy indil njabootam ñoom sayyidatu asma sayyidatu euh, euh, yaayu seydna abu bakr di ummul xayri ak kan ummu ruumaan nekkoon yaayu sayyidatu Aïsha ak sayyidatu Aïsha mu ëndaale la loolu ñu dem bi ñu demee di leen jëli ñu daje fa Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu biir Makka moom it mu doon gàddaay si te gisoon nañ ne moom dafa jóge woon defi woon commerce Sham daje yonent mi alayhi salaatu wassalaam daal di koy jox ay yére moom Seydina Abu Bakar laata muy dugg Medina continuer dem Makka bi muy tourner nag dajeeg Zayd ibn Haarisa Abu Rafi' ak abdallah ibn abi bakrin ñu def délégation ñoom ñépp ànd ak waa kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam waa kër seydna abu bakrin ñu daldi ñëw gàddaay si radiyallahu taala anhum wa ardaahum léegi mu des gisoon nañu réaction Quraysh bi nga xam ne ci lañ gis ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu dalee Medina agsi ci jàmm lañ ko accueillir ak door bi noonu nañ lettre yi ñu doon bind ak di tëkkuñ non seulement Abdallah ibn Ubay ibn Salul te taa waneegul ni ci lislaam la dugg ndax ma su cee dugg doon ko tëkku ak ñi nga xam ne ñooy mushrikuuna yi minal Aws wal Xasraj yi këne soit faites le xeex leen ak Muhammad alayhi salaatu wassalaam génn ko dëkk bi ou bien ou bien ñun on va sur Yasrib Yasrib ñu naan déetuwaay Quraysh di tëkku julli naan bu leen foog ne yéen rëcc ngeen léegi laaj bi mooy est-ce que Quraysh ci lool rek lañ yemoon non yemuñu woon ci lool dañu jël plus les menaces ñu daal di nag teg at ay acte yoo xam ne yu yu yu yu palpable yoo xam ne danga koy làmb daj ke ni ñoom fawuñu ñu jël benn résolution bu ferme daal di tere ka ki ko def mooy Abu Jahl ibn Hisham alayhi min ma yastaxiq ne gars waa Yasrib comme que ñoom alhamdulilah ñoo fat suñu noon te liñ leen wax yëpp réagir kenn dootu fi kenn kenn ci ñoom dootu fi aj non c'est fini ak umra moom c'est fini pour ñoom mooy embargo nañ leen embargo nañ leen dëkk bi kenn du fi duggati waaw su nga de ñu ne waa dëkk sàngam dañ leen a embargo amuñu droit di ñëw ci di génn seen dëkk di ñëw fii ci Kaaba gi nga xam ne arab yépp ko xamoon mu nekk sanctuaire boo xam ne buñ doon màggal la ci arab yi ñu fi doon ñëw ci seen aj yi ñu ne nag Quraysh waa Yasrib duñu fi dugg loolu la waa Quraysh teg comme ni nga xam ne noonu la ko imaam al Buxaari rahmatullah alayhi daal di solo imaam al Buxaari rahmatullah alayhi soloo na ko xadiis bi ci ñaari bërëb wala ñett sax noonu ñaari bërëb la ko soloo moom imaam al Buxaari rahmatullah alayhi mu ko jëkk solo ci kitaabul manaaqib rahmatullah yi fa la ko soloo muy téere bi nga xam ne ci lay wax jaloore yi ak kitaabul maghazi waaw akbar mooy suñu transition après muy kitaabul maghazi bokk na ci xadiis yi nga xam ne moom xadiis yi nga xam ne mooy deuxième xadiis bi nga xam ne moom imaam al Buxaari rahmatullah alayhi moom la indi ci kitaabul maghazi muy buntu xare yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaari bërëb yooyu yëpp soloon na ko fa buñ ñëwee ci kitaabul manaaqib imaam al Buxaari rahmatullah alayhi dane xaddatani Ahmad qaala xaddatanaa cubaydullahi bni muusa qaala xaddatanaa israa'iilu an abi isxaaqa an camri bni maymuun an abdillahi bni mascuudin radiyallahu anhu annahu qaal imaam albuxaari dane xaddatanii nettalina axmadu bni isxaaq di sëriñam di axmad di doomi isxaaq qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu ñun ubaydullah ibn muusa di ubaydillah di doomu ku ñuy wax muusa mu ne qaala nee na moom ubaydullah ibn isa boobu xaddatanaa nettali nañu israilu di israil di israil benn boroom xam-xam bu rëy rëy rëy la woon ci wàllu xadiis boo demee da nga koy fekk saxiix yi sunan yi no israil il était il était exceptionnel Israil ibn Yunus ibn Abi Ishaq Israil sëtu ibn Ishaq non manaa ibn Ishaq Abi Ishaq bi kii du ibn Ishaq bi ñu Abu Ishaq as-Sabi'i la Abu Ishaq as-Sabi'i foog naa wax nañ ko fi mais bariwul euh, kii Kufa la dëkkoon ci tabaqaat yi mu ngi bokk ci troisième tabaqaat yi mooy après euh, kii yi nu tudd euh, saxaaba yi ñoom ñooy ñoom ñooy topp ñooy premier mais mais bu dee dañuy tabaqaat yi comme ni al imam al-Hafiz def muy les classements yi classé ruwaat yi ba ci douze classes yi moom ci troisième classe bi la bokk te ñoom ñooy ñan bu njëkk bi mooy muxadramuuna yi classe bu njëkk bi mooy ñi nga xam ne ay muxadramuun lañ mooy ay nit lañ yoo xam ne gëmoon na yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom dañoo dund ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam gëm ko waaye jotuñ koo gis yonent ma saa saam génn àddina comme kan ñoom as-Sanaabuhi comme Abu Usmaan an-Nahdi rahmatullah alayhi waaye ñoom Alqama ak ñoom Aswad di taalibe Abdullah ibn Mas'ud yooyu radiyallahu ta'ala anhu jami ñooñu al-muxadramuuna lañ leen di woowe ak ñoom Abu Waa'il Salama ibn Shaqiq ñooñu mooy ne ñoom doon nañ dund jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam as-Sanaabuhi nga xam ne Yaman la jóge ñëw ngir seet si yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ñëwee laata muy agsi Medina la am benn convoi bu mu dajeel mu ñu ne ko mu ñu ne ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam génn na barki démb wala yaa ñetti fan lañ ko denc Allahu akbar ñooñu ñooy première classe ñoom ñooy les têtes léegi mu des ñe ñi deuxième classe bi mooy ñi nga xam ne ñoom Euh, ay kii la ñooy ñooy ay taabi'in yu mag lañu mooy euh, xam na ñeen ñu gën a mag mooy ñoom fekk nañ dundu yonent bi alayhi salaatu salaam ni gisuñu ñii nag mooy ñu mag ñi comme ñoom ay ñoom Sa'id ibn al ñoom kii nu mu tudd euh, alxasan hasan ibn Yasar al-Basri ñooñu noonu ñoom bi lañ bokk mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo topp ci ñooñu nga xam ne taabi'in yu mag lañ gisoon nañ imaam alxasanul basri nee na jamonoy seydina Usmaan radiyallahu anhu bu duggoon ne kër yonent yi soxnaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu yëkkati woon mooy ne da doon jot toit bi moom ko xam ne kon jamono jooju moom nekkoon na mooy ñooñu noonu ñoo ci tegu troisième bi nag mooy comme ñoom abu ishaq as-sabi'i yi nga xam ne kuufa la dëkkoon moom ñooñu ñooy troisième classe bi ñoom ñëpp ay taabi'i lañ ñi nga wax ñi ñëpp mooy ay taalibey saxaaba yi lañ radiyallahu taala anil jami moom nag foofu la bokk ci classement ba muy ci troisième classe bi di Abu Ishaq as-Sabi'i dëkkoon Kufa nekkoon boroom xam-xam bu mag nekkoon sëriñ ñoom Shu'batu ibn al-Hajjaj rahmatullahi ala al-jami mu ne moom Abu Ishaq as-Sabi'i Israa'il sëtam la ndax Abu Ishaq doomam Yunus ñoo ñoom ñépp ñoo ay ay ñoo ay ay ay ay ay fóori lañ woon lu ñu yéeme lañ famille bu doy waar lañ muy Ishaq euh, Abu Ishaq mooy seen baay euh, mu am doom juñ naan Yunus Yunus ibn Abi Ishaq mu am nag doom juñ naan Israil mais Israil moom li mu jëli ci baayam dafa bari maamam maam di Abi Ishaq dafa bari ba moo tax dañ naan Israil moom ci wàllu xam-xamu xadiis bu dee ne dafa xëccoo ak ñoom ñoom kii ñoom ñoom Shu'ba ak euh, li nga xamante ne ni ñoom Shu'ba ñoom Sufyan as-Sawri ak ñooñu nga xam ne ñooñu ñooy amirul mu'minin fil hadith nga xam ne ñooy les têtes les plus grands borom xam-xamu hadith seen jamono ñoom Shu'ba ibn al-Hajjaj ñoom imam Malik ñoom ñooñu nga xam ne ñoo bokkoon jamono te xamante woon nañ mais gis nga Sufyan imam Sufyan as-Sawri ak imam Shomba li ñuy ponkal ponkal ndax ñoom foofu lañ dëkkoon Kuufa googu lañ ne wax Irak